lii mooy dernier xadis ah muy xadis numéro six cent un mu ne wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala min xayri ma'aashi nnaasi lahum rajulun mumsikun cinaana farasihi fi sabilillah yatiiru calaa matnihi kullamaa samica hay'atan aw fazaca طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم رحمه الله تعالى يطير أي yusri' wa matnuhu dhahruhu wal hay'a as-sawtu lil harb wal faz'a nahwahu wa madaannu ash-shay'i al-mawaadi'u allatii yudhannu wujuuduhu yudhannu wujuuduhu fiihaa wal ghunaymah bi dammi al-ghayn tasghiiru ghanam wash-sha'fa bi fathi shiin wal ayn hiya a'la al jabal kon al imaam an-Nawawi di tëj nag bunt bi moo ñu xadis numéro 601 xadis bi mooy numéro 601 laa wax mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jëlee ci saxaaba bi mu jëlee woon xadis bi ñu jógee léegi muy Seydina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaal mooy ci li gën a siiw quoi voilà <laughs> waaw ci mu ne nee na xaa an an rasulillah muy jëlee ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala dane nee na min xayri ma'ash an li gën ci nit ki nit ñi li ñuy dunde lahum ñeel leen rajulun benn waay boo xam ne mu aji jàpp la inaana farasi waaw day jàpp euh, euh, inaan mooy li ngay mooy laxab voilà li ma bu ma yorew fas li may dugal ci gémmiñ gi jaarale ko ci bopp bi man di ko tourner muy tourner gauche ak droite loolu waaw mooy moor ci français moor mooy li nga xamante ne mooy moor waaye mooy li nga xam ne mooy laxab waaw nit koo xam ne dafa téye Eh? laxaabu fasam fii sabilillah ci yoonu yàlla mooy nekk dem ci toolu xare waaw mu ne kooku bokk na ci ñi nga xam ne moo gën dund ci nit ñi waaw nga xam ne moom lenn lay def yatiiru ala matne gaaw yatiiru imaam an-Nawawi mu ne yatiiru ay yusra mooy day gaaw waaw day gaaw ala matnihi mu ne wa matnuhu zahru ci war waayam boobu fasam boobu mooy bee rek mu sotti ci tëb ci kaw tëb ci ndiggam daal di ciy toog waaw lu tax mu koy def hein kullama sami'a hayha ay hay'a bu dégg déggi ah hayya mu ne sawtun lil harb mooy kaddu day woote oh jóg leen waajal xare day gaaw tëb aw fasaa mu ne naxuhu fasaa lu mel mooy lool rek loo xam ne ci nit ñi wan leen ne problème am na jóg leen gaaw ñu régler ko mën leen a tiitloo taara alay bu déggee lool rek day tëb <laughs> waaw <laughs> day tëb yabtaxil qatla tëb ci kaw fasoo fasam woowu koy yéeg lan lay lu tax mu koy def mu ne yabtaxil qatla awil mawt mazanna mu ngi sàkku li nga xam ne mooy ak faatu mooy am darajaay martyr awil mawtu wala faatu mazanna mu ne lan mooy mazanna mu ne wa mazannu shay'i al mawadi'u allati yuzannu wujuduhu mooy eh, bërëb yi nga xamante ne nii mooy bu ñu nee mazannu shay'i mooy bërëb yi nga xam ne dañ fay njorte la nga bëgg nga fekk ko foofee mooy bu déggee comme yu ko jóg leen gaaw ci ci ci arme day gaaw tëb ngir lan am darajaay marché yi mazan awil mawtu wala faatu même bu dee ne àggul ndax loolu génn dem ci xare da faatu te àggoo faqad waqa ajruhu ala la borom bi wax moom looloo ko looloo ko ñor mooy nan lay amee ngërëmu yàlla am darajaay marché mu ne wala loolu mooy kon fi mu ne ku njëkk bi te lii mooy eh, yow lii wala nañ jàll après dinañ la wax affaire bi <laughs> nañ jàll bala ñu koy dagg mu ne kon aw rajulin mooy wa rajulin ak beneen góor boo xam ne bokk na ci ñi gën dund boo xam ne moom fii bu nay matin day nekk ci as Ghunayma al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne bi dammil ghay mooy wu bul wax gade bul wax ghaniima Ghunayma <laughs> mooy tasghiru ghanam mooy as as as as as troupeau voilà ay gàttam yu tuuti moom la yor mooy Ghunayma mooy day tuuti li nga xam ne mooy ak jur ay ay as as ay jur yu ndaw la yor yu tuuti la yor waaw léegi mu ne moom ci loolu la nekk ci ma boo xam ne moom la am kii mooy deuxième bi ñaareelu ki nga xam ne moo gën a baax dund mu ne day nekk fii wunay matin ci ay gàttam yoo xam ne yu tuuti la fii ra'si sha'fa nekk ci kaw sha'fa gisoon nañ ko ci xadiis ba la ñu romboon ah, ci yi ñu romboon muy sha'fa mu ne bi fath shiin wal ay hiya a'la al jabal mooy kaw montagne hmm? min hadhihi ash bokk ci mooy day nekk ci montagne ba lay nekk waaw yor fa ay ay baayam ay ay ay ay ay ay ay ay troupeau ay gàttam di leen toppatoo aw batni waadin bu newul ca kaw montagne bi mu nga ca xurwa ca suufu xurwa waaw minal awdiya ci xur yi yuqiimu salaa waaye nag loolu du ko tee taxawal li nga xamante ni nii moo tax borom bi bind ko mooy taxawal julli mooy di ko jaamu wayuti zakat bu dee alalam yooyu xaram yooyu gëléemam non bëyam yooyu zakat war na ci da koy génne waaw bokk ñi nga xam ne moom dañoo nay déedéet dina génn zakat bi de ngir tóot boppam ngir setal boppam sàkk ko ci boromam waaye setal alalam bi nga xamante ne mooy gàttam yi nga xam ne zakat war na ci waaw mu ne wa ya'budu rabbah te muy jaamu boromam hatta ya'tiyahu al-yaqin nekk ci loolu jaamu boromam di wéetal boromam dina nga xam ne al rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin li waxoon jaamul sa borom ba ni nga xam ne ci la lu leer naññale di dikkale waaw moom noonu lay nekk di jaamu boromam ba nga xam ne ci la ko al-yaqin di dee daal di dikkale laysa mina an-naasi illaa fi xayr mu ne lay sa nekkul minan naas mooy du jaxasoo nit ñi di doxlanteeg ñoom illaa fii xayru lu dul ci yiw kese bu ñëwee ba war a jóge foofu am ay relation am yu ñu war a doxalanteeg nit ñi bu boobaa moom xam nga lu muy def mooy lu yiw kese lay doxalanteeg moom waaw mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim eh, li mu ñu bëggoon wax dinañ ci ñëw après bu buñ gisee première partie bi taxrij bi insha allah mu ne al imaamu muslim abul xuseyn rahmatullahi alayhi moom moo ko solo eh, moom donga ko solo waaw léegi loolu mooy eh, est-ce que moom dong ñu ne la déedéet sëriñam di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal na koy solo na ko noon al imaam ibnu Maaja al-Qazwi rahimahullahu ta'ala al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul imaara baabu fadlil jihaad war ribaat mu ne haddathanaa Yahya ibnu Yahya at-Tamiimi mu ne haddasanaa nettali nañu Yahya ibn Yahya at-Tamiimi mooy Rayhaanatu Naysaabuur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali Abu Zakariya ah, rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Abdul Aziz ibn Abi Haazim di Abdul Aziz ibn Abi Haazim Salama ibn Diinaar al-Makhzuumi rahimahullahu ta'aala al-Madani an abiihi mu jël ko ci baayam di Salama ibn Diinaar ndax kan Abdul Aziz ibn Abi Haazim léegi abi Haazim boobu turam mooy Salamatu ibn Dinar rahimahullahu taala moom an Ba'ja moo ko jëlee ci ku ñu naan Ba'ja ibn Abdillah ibn Badr al-Juhani al-Madani rahimahullahu taala an Abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaala min xayri mu ne an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala min xayri ma'aashi nnaasi lahum rajulun waaw bokk na ci ñi gën dund ci nit ñi benn waay boo xam ne moom si ko ne inaana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'a aw faz'a tara alayhi yabtaghi al-qatl aw wal wal wal wal mawta li da ne wal waxul awi voilà moo tax aw ba fële mooy moom la rek ndax de toute façon al-qatl moom mooy al-mawt voilà mooy darajaay martyr mazanna fam ko njorte la fay dem aw rajulun fi ghunaymatin fi ra'si sha'fatin min hadhihi ash-sha'f aw batni wadin min hadhihi al-awdiya yuqiimu salaata wa yu'ti zakaata wa ya'budu rabbahu hattaa ya'tiyahu al-yaqiin laysa mina an-naasi illaa fii xayr nii la ko al imaamu muslim rahimahullahu ta'aala indi léegi lëkkaale buntu bi ak ginnaaw jàngale mu njëkk bi muy tax fan la koy fekk eh, eh, kon loolu leer na eh, kii al imaamu nu mu tudd Ibn Ahmad rahmatullah alayhi moom lim ko soloowe ci ndax soloo na ko ci lu bari Eh, benn bi dana la ya'tiyanna ala an-naasi zamaanun waaw dina dikkal ci même talla la yi jaar parce que moom ci Waki' la ko jële imam Ahmad mu jële ko ci Usaama ibn Zayd moom mu jële ko ci Ba'ja lépp ci Ba'ja lay jaar ibn Abdillah al-Juhani mu jële seen Abu Hurayra foofu mu ne la ya'tiyanna ala mu ne yonente sa dane la ya'tiyanna ala an-naasi zamaanun yakunu afdalu an-naasi fiihi manzila rajulun akhadha bi'inaani farasi kon loolu nga xam ne loolu muy wax mooy du du jamonoom lay waxa dane mooy jamono yi nga xam ne fitna yi day bari waaw lanaan la yàq ci yan na dina dikk ala naas ci nit ñi zamaanun jamono joo xam ne yakunu afdalu eh, naasi manzila ke gën ci nit ñi fii manzila wàccuwaay mooy góor goo xam ne dafa téye eh, laxaabu fasam ci yoonu yàlla ba ni muy jeex noonu la ko al imaamu ahmad ibnu muhammad daal di solowee ci yenn yi mu ko solowee am na boo xamante ne nii moom al imaamu ahmad boobu dane yonente bi alayhi salaam ci eh, beneen yoon bu mu jaar boobu mu jaar ci ishaq ibnu isa moom mu jëla ko ci abu ma'shar mu jëla ko ci abi eh, ci abi wahb mawla abi hurayra bii moom ci abi wahb la jaar jaarul ci ba'da léegi foofu mu ne yonente bi alayhi salaam dane ala ukhbirukum bi xayril bariyya ndax lu ma leen di euh, xabaar ci gën ci nit ñi loolu mais xadiis bële wan nañu ne loolu mooy asiru zaman lay wax mooy jamono yi nga xam ne fitna yi dafa bari mais tekkiwul jamonoom léegi nag ginnaaw loolu li ñu bëggoon a wax mooy xadiis bii nii xadiis bii nii mooy xadiis bi ñu fi gisoon euh, euh, mooy xadiis Seydina Abu Sa'id bi al-Khudri bi radiyallahu anhu ak bii daanaka benn la ban xadis Seydina Abu Saïd ma ne la wax yow Seydina Abu Saïd radiyallahu ta'ala anhu mooy cinq cent quatre-vingt-dix-huit biñ ne laajee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayyu naasi afdal ya Rasuulallah mu ne mu'minun mujaahidun bi nafsihi wa maalihi fi sabiilillah aji gooy gëm yàlla joo xam ne day jihaad ci ak bakkanam ak euh, ak alalam ci yoonu yàlla ñu ne ko ginnaaw gi summa man mu ne summa rajulun mu'tazilun fii shi'bin min ash-shi'ab ya'budu rabbah waaw ak beneen ki ci tegu mooy koo xamante ne ni day wéet beru nit ñi berul loo xamante ne ni amul njariñ dem ci xur yi ci yenn xur yi di jaamu boroomam tabaaraka wa ta'ala foofu voilà loolu kon Eh, eh, te gisoon nañ xadiis bi ñu ci tegoon muy 599 dana yuusiku ba léegi jëlee woon Seydina Abu Hurayra non euh, Abu Sa'id al-Khudri yuusiku an yakuna xayra maali muslim ghanamun yatba'u biha sha'f al-jibaal wa mawaaqi'a al-qatr yafirru bi diinihi min al-fitan am na yatba'u am na yattabi'u voilà boo xam ne mooy moom day léegi rek mu xew te lool mooy xewagul waxoon nañ la mooy eh, da yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu doon xabaare loo xam ne xewagul moo tax mu ne te eh, gis nañ ci riwaay yi la wax sànk ne gis nga foofu eh, ci imaamu Ahmad bi leeral na foofu ne mbir mi ça ne pas dire que léegi la de voilà moo tax mu daal di wax loolu le moom yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon mooy xadiis yooyu yëpp dafa niroog bi mooy bi muy wax ki gën dane ki nga xam ne mooy jihaad mais attention jihaad bi tekkiwul waa joo xam ne day jihaad ba pare farataam bi yoonam newu ci day tëj loolu daa loolu daa mën a nekk loolu mooy de toute façon farataam bi da ci day fekk mu joxe ko ay ñoom jullit yi moo tax gisoo waa ji mujjee wax ne moom mooy ki ci tegu nekk ci montagne yeeg yooyu nekk ci xur yi kooku dane du fa nekke yu kéemu salaa day taxawal julli voilà di joxe zakat man ki nekk bon kon zakat jarul ma koy joxe parce que zakat moom euh, bon borom dee ko farataal dëgg la waaye ay nit laa jox te comme que nekkuma nit ñi man garaawul déedéet du ko tee li ko borom di gàll ci loo xam da koy taxaw waaw bu dee kii la wax yàlla tere ki nga xam ne day jihaad waxul na koy jihaad te moom du julli du woor du def dara kooku moom de toute façon ça ne loolu du ko jariñ tous la ko doon jariñ loolu moom taxul ñu wax waaw <laughs> waaw mooy ku respecté yooyu yëpp waaw ba pare nekk koo xamante ne nii li muy ut mooy ngërëmu boroomam am darajatu suhada looloo ko tax a jóg kooku mu ne kooku mooy ci gën voilà kon gis ne xadiis yi nii mook yoo yiñ ci lim yu Seydina Abu Sa'id yi benn la ñooy même mbir mi lay wax min xayri ma'ashi an-naasi lahum rajulun mumsikun 'inaana farasi loolu du jamono yonent bi alayhi salaatu salaam la doon wax gis nañ kon riwaay yi nga xam ne ñooy wane ne li muy wax mooy moo tax bokk na ci même jamono yonent bi alayhi salaatu salaam dëgg la bokk na ci ñi gën mooy ñi nga xam ne ñooy jihaad waaye waxoon nañ la loolu Imaam An-Nawawi waxoon ne waaye du façon euh, loolu ñëpp xam nañ ne ulama yi ñoo ëpp ëpp doole ñooñ siddiquuna yi ñooñu ñoo raw suhadaa waaw loolu moom leeraloon nañ ko waxoon nañ ko kon jarul ñu ciy taxawal kon en tout cas euh, euh, euh, hadith bi nii kon loolu noonu yonent bi alayhi salaam daal di leeral waaw leeral ne kon ginnaaw ki nga xam ne mooy jihaad mooy ki gën jamono jooju waaw mooy ki nga xam ne moo gën li dund jamono jooju waaw ndax lan lu tax mu gën la dund est-ce dundam mooy dundu rafaahiya dund ak ak dundaa daa taka loos dund ñu jàpp ne loolu mooy dund gu neex am ay kër am ay ay affaire am loo xam ne moom lay lekk yu neex ay lool loolu lay wax waxul loolu kii déggoo niñ nekk koo xam ne rajulun mumsikun inaana faras fii sabilillah nekk dem ci jihaad yi kooku tumura doo loolu lu metti la mais pourtant nee na moo gën a neex dund ndax lan mooy dundu gi lay may gërëmu yàlla kenn dàq ko voilà mu ngi noonu dund loolu mooy dund ku neex mais dund gu neex nekkul ñi nga xamante ne ni borom bi da leen a jox àddina ngir di leen jay waaw nga xam ne nee na sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun loolu dama leen di jay ba fu ñu xam wa umli lahum ma leen di ndànk waaye bis bu ma leen jàppee dinañ xam ne inna kaydi matin loolu moom taxul ñuy wax kon mooy dund gu neex eh, eh, matérialiste que nous sommes <laughs> jàpp na lépp xobbet xobbet la du loolu non dund gu neex mooy dund gu tegu ci li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla li la yàlla digal nga ne ci kooku boo neex dund waaw même bu dee ne amul ñaari salaamaaleykum laa wax kooku la dundam neex waaw kankaan ak bu dee yor nga àddina ak li ci biir te jaamuwoo sa borom yow ma'ishatan dankan parce que borom bee ko wax wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan kii ci àddina bi lay waxa wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'ma na ku fi ku tuuti dum mooyu sama alquran bii sama fàttaleku bu rëy gii muy alquran ak sunna yonente mi alayhi salaam lu lay dal ma'ishatan dankan dund ko karaj ngay am bu métti waaw laaj ko ñi nga xam ne ay yéefar lañu wala jullit ñi nga xam ne dañu bàyyi topp sunna yonente mi alayhi salaam ak alquran waaw ba pare di li nga xamante ne nii mooy seeni bànneex waaw di topp ñu xamul dara ci yéeféer yi di dundal ñoom seet la ndax seen dund neex la yow dund doo xamante ni lépp ci sécurité lañ ko def waaw malgré sécurité bi sax taxul gars yi jàpp ne ñoom wóor nañu ma ah mu ko seen fit yi du dal waaw ku ñu gis jàpp ne buñ la xamul jàpp ne dañ leen a war a agressé seen ñu am bajj bajj xol waaw ay stress façon yu nekk di leen dugg pour pourtant am nañ mbiri àddina lu tax parce borom dee na wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan waaw ma'ishatan dankan moom par force liñ ko am waaw ñun ñii di ay julli ne alquran suñu yoon newu ci ah ñun Aysa ran damkan lañ dëkk di <laughs> waaw ci lañ dëkk ci lañu dëkk laa wax suñu dara doxul waaw ñun moom suñu dara doxul waaw wal iyaazu billaah waaw kon te loolu àddina la kon ki neex dund du affaire matériel moo tax mu ne kon min xayri ma'ashi ci gën neex dund nag bokk na ci ñu gën a neex dund laa leen di wax mooy rajulun waajoo xam ne aaxirun waaw te lool gis nañ riwaa imaam Ahmad bi nee du lee la yatiyanna ala naasi zamaan mooy jam aaxiru zamaan la voilà bu jamono mujj jamono li lool di xew mu ne koo xam ne moom lii ndax amatul fenn fu muy daje yàlla ci nit ñi ndax mbon te nuñ mbon waaw ak dummóoyu bu ñu dummóoyu njàngale lu yàlla dummóoyu ko léegi muy ut ngërëmam ci lan ci jihaad voilà <laughs> waaw mooy buntu bi gën a yaatu mais am na yeneen buntu yi tëju wuñu waa ah. moo tax mu ne min bokk na ci ñi gën neex dundu ah, waa joo xam ne daa jàpp li nga xam ne mooy euh, euh, laxaabu fasam ci yoonu yàlla léegi nag euh, ki ñu gën a am lëkkaale ñun mooy ki mu wax deuxième bi ñu ne ko waaw mu ne mu ne aw rajulun fii ghunaymatin fii ra'si sha'fa waaw góor gi nga xam ne waajoo xam ne dafa yor as troupeau wam ay liñ yor ci xara ci bëy bariwul waaye mu doyloo ko nekk ca bopp montagne ba ci montagne wala mu nekk ci biir xur yi ci xur yi waaw xam nga kooku wéet na baabu istihbaabil uzla lu tax ndax fii moo tax sa yàqu dina ñëw ci nit ñi zamaanun bul fàtte loolu jamono jooju parce que dugganteeg nit ñi musiba lay doon ci moom waaye attention rek waxoon naa la bële ne la euh, loolu sax dama ko fàtte woon mais yonent bi alayhi salaatu salaam dane waa ji eh, wa yada'a an-naasa ci hadiis Abu Sa'id al-Khudri ne loolu gis nga beru loolu xaw ma lu tax ma fàtte woon beru yeneen saa salaam wax nañu nan lay demee yow bul jàpp ne comme li la gars yi wax naan l'enfer c'est les autres loolu waxu yéeféer la loolu waxu la loolu moom waxu yéeféer la nan ngay jëwee kooku moo autee moo moo moo moo moo moo moo moo rëy waaw kooku rëy lan la bëgg mooy lu kon li ci nit ñi lay jóge moom nag lu baax moom moo baax daal mais kooku kan moo ko gën a ak rëy ak autin yonent sallallahu alayhi wasallam ne nag ki nga xam ne day dem ci hadiisu na Abu Sa'id bi ne benn waay daa ñëw laaj ko ne ko ayyun naasi afdalu ya rasulallah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen nit nit ñi kan moo ci gën mu ne mais mu'minun yujaahidu bi nafsi mooy waxoon nañ imaam An-Nawawi dane na ci te loolu mooy dëgg ci ñuy gën waa joo xam ne day jihaad ak bakkanam ci yoonu yàlla waa ji na ko mais ginnaaw gi ku ci tegu summa man mu ne ko rajulun mu'tazilun fi shi'bin min ash-shi'abi ya'budu rabbahu wa yada'u wa yada'u min sharrihi mooy koo xam ne dafa beru nit ñi waaw ci benn ci xur yi di jaamu boroomam waaye fegal nit ñi bàyyil nit ñi fegal leen li nga xam ne mooy ay boppam mooy moom yu yi muy def nit ñi lool looloo tax mu beru danaan bokk na ci li tax mu beru ah damay bañ causé leen tort loolu nga war xalaat mais pas nit ñi dañ may yàqal wala ñoom yow tout le ngay braquer nit ñi ci secteur bi bàyyi sa bopp lii kay bu ko waa defee dem ngir tegal nit ñi ayu boppam xanaa yoneen saa salaam waxul woon ne al al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa wa min lisaanihi wa ki wombatu dëgg mooy ki nga xamante ni way ngëm yàlla yi dañoo wala naas yi dañoo dañoo dañoo mucc ci ay ay yi nga xam ne ci làmmiñam ak loxoom lay jóge loolu ngay fexe fegal nit ñi voilà booy beru loolu la mais pas di leen daw naan ñoom baaxuñu ñoo ñoom nangam déedéet dëgg la am na ñoo xamante ne noonu lañ mel mais bi defante la comme liñ yàgg wax société moom da ngay def boo nekkee ñi da nga leen di tooñ ñu lay tooñ ngay causer tort ñu lay causer bëgg na yow daal yow yaa clim yow yaa baax léegi ñoom ñoo yées loolu ku kon a koy wax loolu loolu gisiñ bu yées la te kooku ku xam ne war naa ñaan yàlla faj kon yeneen bi alei euh, kii muy wax naan day beru beruwul parce que danaan nit ñi laay daw o oh, non ñoom moom moom ay problème kese lañu quoi moom ci boppam ayu boppam loolu la teg braaka foofu la la teg projecteur yi eh, man dama mën a jëw bon te xasaate man naa ko waaw xeebaate man naa ko ba pare di mbëlleewaate ci loo xam ne du yoon man naa ko léegi nag ak yeneen ak yeneen tooñaati jël alalu jàmbur bu ma jëlee alal joo xam ne xam naa ne maa ko waaju doole dem ma jël ko ci maa tay quoi léegi yooyu nag pour ma bañ koo def xaaral ma jóge ci fii dem ci àll bi wala fële bu ko defee loolu man ma préserver la voilà loolu mooy esprit bu baax bi mais non man man saa bu ma man bët biñ may xoolee gars man sama lépp ñoom dañ may yàqal kese maa ngi leen di daw affaire bi du loolu déedéet <laughs> voilà kon loolu euh, mooy li nga xam ne euh, wéet bi loolu la te boo wéetee wax sànq da taxawal julli ah pare eh, ne man sa taxawal julli bi lan mooy moom déedéet bu ko waree def ci jamaa da koy def ci jamaa waaw amul ajjuma moom par force mu jóge foofu bu dee ne dëkk euh, jege na jege na fu muy jullee ajjuma ak yooyu kenn du ko permettre mu ñu naan ko mais sawaay yow sa dund gi yëpp bul julleetu ajjuma te mu dëkkoon ci biir dëkk bi dem beru fee soriwul di dégg nodd yi di permettre bopp non kooku day dem par force yuqiimu salaa mooy day ñëw di taxawal julli surtout yi nga xam ne ajjuma ajjuma moom day ñëw ndax farata la waaw xam nga yeneen yi est julli ci jàkka moom farata la wala déet loolu waxoon nañ moo bon pas julli ci jàkka parce que boroom xam-xam yi ni ñu koy traité voilà te julli mbooloo c'est pas ci jàkka te dëgg la ko waxee xalaat xel yi li ëpp te yeneen saa saa ci jàkka ji la doon doon mais boroom xam-xam bi ñuy wax julli mbooloo la ñu wax gisoon nañ xadis bi li doon wax naan ku julli julli mbooloo ëpp na julli kenn. vingt bii ne vingt-cinq ak yooyu fois ci ay daraja loolu taxoon nañ ci kon jarul ñu ciy taxawaat ci njaal bennu xadiis bi euh, riyaad bi kon delluwaat ci insha allahu taala kon eh, kii nii euh, dafa bokk ci ñi nga xam ne nee na bu boobaa jamono bu yàqoo mooy jamono jooju lay wax moo tax waa jumhur imaamu Nawawi doon wax ne rahmatullah ak waa jumhur loolu la yoneen saa sallam di wax ah non jamono ju yàqu jooju lay wax c'est pas n'importe quel jamono voilà te lool comme ni ma la waxoon bii weesu ce pas remède boo xam ne dañ koy généraliser lii cas par la nit ku nekk yaa gën a xam sa bopp li nga mën a dégg kullu nafsin bima kasabat rahina waaw waaw euh, euh, nit ku nekk moo xam bopp boppam li mu mën a fàgg boobu li mu àttan xam na ko léegi nag bu may moom yenn tiit na ko ci diine bu nekkee ak ci biir en société kooku na dem def lu gën a wóor kooku na jël remède wéet voilà faju dóor a ñëwaat wax nañ la loolu nag ce n'est pas que voilà yow da nga ciy nekk rek jëmale bu kenn xamul waa fekk la taxoon nga dem mu ngi xew nga wéet waaw loolu da nga ciy ne mais bu fajoo mais da ngay ñëwaat dëkk nit ñi voilà da ngay ñëwaat waaw bu dee ne du la ci tabbiwaat du la defalaat multirécidive voilà kon loolu lu am solo la mooy cas par cas la waaw am na ñoo xamante ne comme waxoon nañ la ñoom Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu ñoom Seydina Samb Abdurrahman ibn Samura ku nekk ak li la yonent ma yoo xamante ne ñoom bañ ñëwee waxu leen loolu voilà kon muy cas par cas loolu lu jar a bàyyi xel la kon xadiis baa ngi noonu kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna euh, ci la euh, euh, al imaamu al xaafizu an-Nawawi ta'ala daal di jeexale li nga xamante ne nii mooy buntu moo tax gis nga liñ doon ne beroom boobu taxul këne du am ak benn lien nit ñi de moo tax mu ne laysa bi muy jeexal xadiis bi mu ne foofu lay nekk yuqimu salaa non seulement waa ji beru noonu nekk ci xur yi wala ci kaw montagne yi yor as as as as asturupoowam di taxawal julli di jaamu boroomam voilà. awit di di di di caaxaan ak yooyu de déedéet ba ni ko al yaqin di dee di kële waaw wa'bud rabbaka wax nañ ko sànq hatta ya'tiyaka al yaqin paalu leer lii rek hadis bii day wane ne aaya boobu tekkiwul li nga xam ne mooy ñu xamul dara ñi doon wax waaw wa'bud rab hatta ya'tiyaka al yaqin ñu naan ba lu leer di kël la waaw nga gis koo suuf yi yépp yi nga xam ne dañuy nekk di caaxaan bàyyi jaamu yàlla naan ñoom dañoo àgg koo xam ne yéen yéen a nekk ci surface bi ñu ngi ci baatin bi quoi duñu julli duñu woor parce que ñun àgg nañu boo xasee àgg nag yow soxlaatoo jaamu yàlla xawlu kadibin moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ne gaa dañuy kàcc waaw gaa yooyu ay kàcc kat yu mag ngoogu waaw wa fastaru eh, eh, lafdal yaqini eh, dañoo fekk boobu nekk ci fii aaxiril xijri ñu tekkee ko lan bilaa mawtin loo xam ne du dee au lieu ñu te waabud rabbaka tekkee ko nii jaamul sa borom ba dee dikk la ñoom ñu ne du dee waaw te dara yóbbu leen ci lu dul seenu ñàkk xam ak seenu ñu biir moo tax waaw ba noonu lañ nekk ba alku bàyyi jaamu yàlla ba pare na ñoom parce que daa am fu ñu ànd moo tax waaw lii ñëwee xadiis bi day wane ne bokk na ci liy wane ne yaqin mooy dee yaqin boobu dee la yo moo tax mu ne kii day nekk di jaamu wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin di jaamu boroom ba ni ko yaqin di dee di dikkale laysa min an naas illa fi xayr lii laa naroon a fàtte mooy malgré mu ngi fee beru day am relation nit c'est pas que beru léegi damay dogoog ñëpp voilà man daal sama yoon daw ci effacer numéro gaa yépp nekk ci sama kii yépp kese déedéet affaire bi du loolu ah mooy da ngay dox li nga xamante ne mooy société bi da ngay dund ak ñoom waaw borom bi boole walaat ay ay xeer dalaa boole ay mbindeef yoo xamante ne nii ñoom ngay mën a nekkal ci li nga xamante ne nii mooy ci jàmm ak ni nga xam ne noonu la ko boroom bi tabaaraka wa taala daal di digale kon nag affaire baa ngi noonu mooy moo tax mu ne du doxlanteeg ñoom di jëflanteeg ñoom laysa minan naas illaa fi xayr lu dul yiiw beru bi tekkiwul na damay nekk fee dootuma am lien kenn walla ku xewle sama yoon newu ci ndax am na euh, mbégte gu mu ko dal am na doom am na kii wala wala bu amee lu ko matti comme ab euh, dëj sama yoon newu ci déedéet dox ngay doxlanteeg nit ñi boo leen mënee dimbali dimbali leen boo leen mënee conseil conseil leen lépp nekk ci kon nag mu ngi noonu kon ñu yem noonu foofu la xadiis euh, bi yem foofu tamit la bunt bi yem insha allahu taala bii ni ñëw ñu daal di jël la buntu bii di ñëw nag Imaam An-Nawawi da ci indiwul benn xadis te masala biñ la doon wax ci lañ koy traité waa léegi attention boobu ba léegi yaa ngi fi di wax beru fii wax na sopp gu ñu sopp di beru di wéet jamono joo xam ne euh, jamono daa yàqu nit ñi yàqu seen jikko yi waa léegi wéet na di duggante nag al ixtilaat loolu am na ngëneel bu amee ngëneel mais léegi moom ak beru sax ban moo gën <laughs> moom beru ban moo gën loolu insha allahu taala buntu bii di ñëw andiwu ci benn xadis da koo wax rek leeral lan mooy loolu <laughs> euh, mooy di dugg dund en société di nekk loolu da koo wax rek andiwu ci benn xadis waaye foofu nag la ñuy profité gis ci masala boobu est beru